gisoon nañ ci hadith mawlana ibn umar bi man taxallama bi xulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn wa lan yaf'al yeneen saa salaam ne képp koo xam ne nee na daa gént mbir moo xamante ne dara la ko géntul wan nañ ma lii ci gént gis naa lii gis naa ñoom sëriñ diw gis naa kilifaay réew mi gis naa yonent saa salaam boobu moom moo gën garaaw waaw <laughs> gis naa nangam gis naa nangam <laughs> waaw wala sax luy tiitoo waate luy bégloo waate waaye dara amu ci kook dinañ ko gàll chargé ko mu daal di jàpp ñaari pepp waaw ñaari pepp dugub na leen takk leen fasante leen comme ni ngay jële ñaari buum fasante leen te xam nga ne loolu yeneen saa ne te loolu mooy li nga xam ne du ko mas a def waaw mu nekk ak ihaana toroxal guñ koy toroxal ak mbugal guñ koy mbugale yawmal qiyam waaw ne ko acca mbugal mi di continuer fekk deful loolu te loolu mooy li nga xam ne manu koo lu tax parce Euh, fil manaam boo fañee ci yooyu wax lu amul ci yooyu mooy yàlla nga ne moo la wa moo la wan loo xam ne yàlla nga kàccal kon te wanu la dara wal iyaazu billah te nag al kadibu ala allah a'zam min al di nar ne yàlla moo ma wan la wala waxal yàlla lu amut loolu moo gën a garaaw moo gën a pataax ñi nga xamante ne nga defal ko ñi nga xam ne mindeef lañ nga nar ci seen wàlla loolu nag moom lay waxaat fii moo tax mu ne afral firaax waaw waaw comme niñ la ko waxee léegi mooy duur yi gën a màgg a'zamul kadibaat li gën a pataa gën a màgg ci nar yi mooy nit ki an yuriya rajul waa ji di gis lu aynayhi ñaari bëtam ma lam taraya loo xam ne gisuñu ko wal iyaazu billah wal iyaazu wallahu billah moo daal imam nu Battaal mu ne alfirya mooy alkazb alkazba alazima allati yuta'ajjabu minha mu ne mooy wi nga xamante ne képp ci yéemu waaw du nar yu nga xam ne yu xawa a ndaw de non non non boobu mooy képp ku ko dégg bu dee wolof da ngay jël sa gé loxo teg ko sa gémmiñ waaw waaw ñoom ñooy sënum de de Allahu akbar ho kon loolu di wane te nar du rek yaqazatan la garaaw mais nar ci loo xam ne dañ ne dañ koo gént te géntoo ko bal booboo gën a garaaw parce que borom bi nga naral dellu ci xadis bi ñu gisoon bii weesu bu mawlaana ibnu Umar bi ginoon ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma ginoon nañ ci taxaw léegi ginnaaw loolu hadis bi lool kese léegi mu des riwaay imam ahmad bi nga xam ne moom lañ gis nga xam ne moo niroog bu Seydina Waasila bi mu yokk ci yokk bu am solo boo xam ne moom lañ la waxoon ne dinañ ci ñëwaat mu ne afral fira moom ibnu Umar ba léegi mu ne ndawal yàlla li saa nee na afral fira man iddaa ila ghayri abiih wa afral fira man ara aynayhi fi an-nawmi ma lam tara léegi fu jëkk fi lañuy taxaw afral fira man iddaa ila ghayri abihi waxoon nañ la gisoon nañ ko xadiis waasila waaye radiyallahu anhu mais am na loo xam ne taxawuñ ci woon suñu xel sax da cee demul woon léegi ñu ñëw ci loolu mooy bokk na ci pataa yi gën a riñ ci wax lu amul mooy nit ki askane la boppam ci koo xamante ne du baayam léegi xoolal li nga xamante ne ni mooy bataaxal boobu li nga xamante ne loolu la wax euh, ginnaaw bi ñu defee xadiisu Seydina Waasila bi la woon radiyallahu anhu bataaxal bi lii la la femme musulmane n'a pas le droit de porter le nom de son mari beaucoup de sœurs ont adopté les noms de leur mari sans connaître le jugement de cette modification l'islam interdit aussi bien à l'homme qu'à la femme de s'affilier à quelqu'un qui n'est pas son père d'après les hadiths suivants quiconque s'affilie à un autre que son père sera maudit par Allah les anges et tous les hommes rapporté par Abu Dawud euh, rapporté par Abu Dawud

léegi lii la woon mooy gis nga lii nii <laughs> euh, léegi nañ ko wax ci wolof mooy la femme musulmane mooy jigéenu jullit jigéenu jullit amul droit waaw jigéenu jullit amul droit di jël euh, santu jëkkëram di ko sa di ko defu santam waaw waaw mooy comme léegi li nga xam ne moom la gaa yi xewal ah léegi sax ba léegi bu dee tubaab yi moom def nañ beneen beneen côté bi waaw comme que ñun moom dañuy <laughs> toppe rek waaw dañuy toppe rek tubaab bi xam nga ñoom dañ doon def loolu te sax ci ñoom lañ ko jële ay madame sangam parce que ñun moom suñu suñu suñu cosaan amul woon loolu waaw ku nekk dañ lay woowee Euh, sauf que ndaw si man na di di di di di buñ ko woowee mu mu muy kii kii wu jëkkëram euh, santu jëkkëram noonu mais ça bu veut pas dire que moom dafa soppi baax na ba woo ñëwee di ko nuyu na ko waa jóob jóob ah moom léeg-léeg santu jëkkëram lay wax mais loolu ça ne veut pas dire que moom daa gëm daa ci nu mu tudd daa soppi aw santam non soppiwul aw santam dara alors que nag bu dee euh, léegi mooy gars yi dañuy jël seeni këyit koo xamante ne Ngóone Njaay la tuddoon baayam Njaay la sant Ngóone Njaay la tudd moom mu ñëw parce que daa sëy ku sant si mu dindi ko ci ay kayitam def Ngóone si waaw Ngóone si loolu nag la ndaw si di wax la bataaxal bi di wax ne loolu daganut ne beaucoup jigéen ñu bari ñu ngi koy def waaw porter le nom de son mari parce que loolu man après mu gisee laa ne mais affaire bi parce que loolu euh, léeg-léeg di nga gis ndaw soo xam ne da ngay foog ni nii la sant bokkul ak ñi nga xam ne dañ naan parce que loolu am na benn différence ak ki nga xam ne da naan euh, madame Ndiaye comme ndaw soo xamante ne nañ jël benn exemple euh, comme Ngone bi ñu waxoon <laughs> ngóone ngóone mbay la tudd ah ñu naan ko ngóone mbay madame Diop voilà loolu beneen affaire la kooku soppiwul kooku taxul ñuy wax kooku bokkul kii ah kooku duggul fii parce que biñ nee ngóone mbay baayam mbay la sant noonu la boobu ay askanam mbay lañ mais sauf que comme que jëkkëram mooy moo Diop la sant ñu naan ko ngóone mbay madame Diop loolu. loolu du loolu moo moo moo fala problème bi ki euh, bataaxal bii di wax du loolu mais bi ñuy wax mooy misaal bi njëkk joxe nga xam ne yow ngóone mbay moom day dindi mbay bi def ci jóg ci ay këyitam ñu naan noo de marital xaw ma biñ kiiwee après moom day dem sax ba kenn nit ñu bari ñi ko xamul woon bu yàgg dañuy foog ne nii la sant naan ko Ngone Diop Ngone Diop Ngone Diop léegi nag le problème <laughs> am na ku ma ci gisoon soo ci gisoon Sénégal bon euh, mais moom yu mel noonu la quoi ay euh, ci Diop après ñu naan ko madame Diop madame Diop après mu divorcé entre temps amaat xaw ma beneen jëkkër léegi ñu war faa jógee ci jëlati madame Nangam ah loolu nag loolu la affaire bii di wax léegi nañ wax ba pare <laughs> nañ continuer kon la femme musulmane. jigéenu jullit amul droit di jël li nga xamante ne nii mooy di jël santu boroom këram boo def ko santam moom mu ne ay mbokk jigéen yu bari ñu ngi adopté jël seen santu jëkkër yi te xamuñu loolu lan moo ci àtteeb yàlla lan la ci sariya wax waaw <laughs> waaw ah, loolu boo miinul nag lépp loo def ngay xool la imaam Sufyaan waxoon waaw yow ida arat ida istata'ta an la tuharrik ra'saka illa bi dalil fasna loolu boo miinul lool nooy defe doo doo doo dugg ci yii di ko xalaat waaw war a def benn commerce wala benn étude xool est-ce que études yi la ma ci la liggéey ba may yóbbu loolu dagan naam daganul loolu lu bari ci nit ñi dootuñ ko xalaat ndax sa rapport kese la ñuy xool waaw waaw mooy lañuy ñuy jàngoon en tout cas ñu jàng Laxdari que ne warul rahimahullah ci ab jullit ab mukallaf muy def dara lu mu xam te àtteb yàlla loolu lu ñuy jàng ci Laxdari la ca ña ko jàng mais ñoom ci seen bopp doxale wuñ ñoon ci seen dund ñu ëpp ci ñoom waaw mu ne kon nag ñu bari ñu ngi koy def saa ñu xam ci la mooy àtteb l'islam mu ne nag àtte bi lii la l'islam dafa interdire ah góor ci naka noon ak jigéen gi muy ut muy jël santu keneen ku bokkul ak baayam mu ne d'après xadiis yi nga xamante ne mu ne xadiis na Abu Dawud bi bi nga xamante ne yeneen saa sant ne képp koo xam ne man daa mooy xadiis Waasila bi Seydina Ibn mooy même ci yooyu rek li ñuy wax képp koo xamante ne dafa askane la boppam ci keneen kurul baayam kooku dees nañ ko rëbb borom bi dina ko rëbb. malaaka yi dinañu ko rëbb nit ñëpp dinañ ko rëbb waaw léegi mu indi beneen bu Seydina Abu Zar radiyallahu anhu mu ne man di dégg naa yonent bay saasaam mu ne bépp nit boo xam ne dafa askanaloo ci lu mu tay siyamaa ci keneen ku baayam kooku mu ngi mel ni génn na ci ngëm yàllaam la la la la la génn moom renier ko weddi ko képp koo xamante ne nii dafa askanal boppam ci yeneeni nit yoo xamante ne yu wuteeg moom ñi ko borom bi booleel te loolu dañuy gis gis xadiisu waasi la bu waxoon nañ la ñëw ne non man moom je ne fais plus de partie des africains je suis un européen changer sa tour changer sa yëpp waaw nga gis ñenn ñi gën a ràngateku dañuy fexe bu dee ñu ñuul lañu woon dañuy ut loo xamante ne pigmentation bu dee dañuy dégg dépigmentation xeetal ba mel ni ab tubaab weex waaw noonu la ñuy mel ndax renier bu ñu renier askan wa ñu bokk waaw ne bëggatu ñoo bokk ñoom rien que seen tur boo ko déggee saa son beneen kii ndaloor que bokkuñ ci ñoom waaw wal iyaazu billah léegi nag ba pare mu ne ku def loolu nag na préparer place am nga xam ne moom lay dégg biir sawara wal iyaazu léegi xam nga yii nii mooy comme hadith yi ñu yor man iddaa ila ghayri abihi inna min afral firaax waaw bokk na ci duur yi gën a pataa nit ki di askane la boppam ci koo xamante ne laysa bi du du du baayam waaw waaw kon loolu nekk loo xamante ne ni euh, du lu ndaw <laughs> waaw loolu du loo xamante ne nii lu ndaw la waaw sayna Abu Dhar radiyallahu anhu dane moom annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamu illa kafar voilà amul kenn noonu la ko imaam kaddu yi la ko imaam al-Bukhari indi te imaam mooy muttafaqun alayhi imaamu Muslim indi na ko seen sëriñ imaam Ahmad naka noonu al imaam euh, Ibnu Maaja al-Qazwini mu ne yonent balay mu ne moom Abu Dhar dégg na saa saa mu ne laysa min rajul amul benn waaye iddaa buy wootawu li ghayri abihi askane la boppam ci keneen ku dul baayam wa huwa ya'lamu te moo ko tey waaw waxoon nañ la foofu bëgg dimbali nit nga ne da ngay soppi yow yaa ko jur te juróo ko moom muy askane yaa ko jur te juróo parce que da bëgg koo dimbali loolu lan moo la génn ci fii c'est parce bu saa bëggee rek yooyu daa war a dagal waaw mu xam illaa kafarul koog weddina yàlla wa daa iddaat képp ku wootewu askanal qawman ay nit laysa lahu fihim ne ñoom ci ñoom la bokk bokkul ci ñoom fal yatabawa na préparer maq'adahu chaise bi nga xam ne moom lay installé wu eh, fi nga xam ne minan naar ci safara boobu kitaabul manaqib baabun foofu la ko imaamul Buxaari indi muy xadis trente cinq zéro huit après nag ci la tegoon xadis Waasila ibn al-Asqa' bi nga xam ne moom lañ gisoon waaw te fàttali ko léegi te ñu gisoon ko huit cent quarante quatre quant beneen xadis bi nga xam ne moom la doon wax eh, ne euh, kii euh, al imaam ah euh, Ibn Maaja wala di loolu jaru ko léegi baax na noonu <laughs> waaw léegi baax na noonu léegi nañ taxaw ci loolu waaye léegi nga ne waa loolu kon ma la loolu bataaxal boobu wax loolu mooy li nga xamante ni loolu la xadiis yi wane voilà que loolu dafa nekk lu xaram mooy loolu parce que li ci yonent bi saa saa am tëkkoo quand nga xam ne mooy chaise am ba muy installé wu safara man iddaa maa laysa lahu fa laysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan naar sayna Abu Zarr radiyallahu anhu man intama man iddaa ha wa man iddaa qawman laysa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan naar waay sa waay loolu mënula nekk loo xam ne lu lu ñuy prendre à la légère la man moo tax dama ne alhamdulilah boobu borom bi defee ma gis affaire bi parce que lii waxoon nañ ci hadis bi ba pare mais sama xel da cee demul waaye mooy cadre cas bi la njëkk a wax nit ki day jël soppi aw santam complètement parce que sant bi ci la ñu xamee affiliation affiliation ndax loolu xam nga affaire kii la parce que bu ngeen arab yi te ñun wolof yi lool demee woon na noonu mooy sant yi. ci la ñuy xamee diw fan la bokk te loolu dafa am solo askan yi ñu bañ leen a jaxase loolu sharia da koo da cee da taxaw moo tax moo xaaraamal njaaloo waaw daganal sëy ñu xam ne madame si ne wala boog kii madame euh, kii euh, ngóone si ah Ibra Diop mais moo ko takk ñu am doom doom ju égal bu boobaa sant baay bi lay jël Diop lay sant. moo xam góor wala jigéen imagine ñu dem ba ci biir seen doom jooju am ku ko denc mu jël santam soppi ko jël santu njaay parce que jëkkëram njaay la sant mais loolu mooy problème bi mooy kooku laa lay wax ne am na ñoo xam ne bu dul ñu ko xamoon bu yàgg dañuy foog ne lii la sant te boobaa commencé ngeen dugg ci li nga xam ne mooy yaa ngi askanale sa bopp ñoo xam ne bokkoo ci ñoom ci wàllu askan woowu am na ngeen bokkul si ndax say njët mais loolu Euh, wallahu taala alam mooy loolu noonu bataaxal boobu wax loolu mooy dëgg wuute nag nag li nga xam ne moom lañ la wax sànq keneen ngoone si mbay day day day day day garder ngoone mbay waaye madame si loolu euh, parce que boroom këram moo sant si wala madame Diop loolu à la loolu mën nañ ko dégg loolu moom lu mën a nekk la parce que loolu rien dañuy dañuy xamal nag ah waaw kon nii la sant mais am na jëkkër en plus premièrement dañuy xam ne ah gaa yi nga xamante ne nii dañoo xaw a kii buñ gisee bon nar ko mu nekk koo xam ne bon jàpp nañ ne xanaa man nañ ko labat ah kii da war na war a nekk léegi boo déggee ñu ne kan nga wax mooy ndaw soos ñu ne la ah kan ngoo mbay madame madame Diop nga xam ne ah kon nag bu boobaa madame Diop moom ça veut ko que kooku dafa marié loolu du loolu moo bon mais li bon mooy li nga xam ne moom lañ la wax léegi waaw kay nga ñëw soppi loolu nag nga soppi ko ci këy bi ak tamit ci wax gi ba yow gaa yi kenn kenn wooteetu la sant ba nga amoon c'est la même chose ah quelle est la différence c'est pas que il faut rek mu nekk ci këy bi non mu ne ne yow yaa ko soppi ba pare di wuyoo noonu ba nit ñi dem yow sa sow gi nga sant kenn xamatul ne noonu nga sant sa jëkkër ji lañ lay turam lañ lay lañ lay askanale santam lañ lay askanale ba sa këy di sax. loolu la ci bind nga dem léegi loolu ana bi la boroom bi boole woon ak sa baay waaw wala tansawul fadla baynakum mu ngi doon wax ci wàllu mariage waaye yow gëneel gi nga xam ne sa baay bi la sa borom jaarale mu yar la même bu dee yaru la sax daa génne day la génn ànd ne waaye foofu la la yàlla boole loolu dafa am solo bu lu ñàkk solo ah sinon yeneen saa sam doonul woon dikk yu mel nii yi nga xam ne ñooy askanal seen bopp feneen tax sharia tere li nga xam ne mooy adoption waaw adoption taxawoon nañ ci foofu ca suuratul ahzab ba ñuy gis hadis ba que ne loolu loolu bokk na ci li tax sharia daal di koy tere waaw waaw waaw uh, uh, uh, kii nu mu tudd borom bi tabaaraka wa ne bu ngeen leen di nu tudd bu ngeen leen di askanale askanale leen seen bàyyi waaw waaw askanale leen seen bàyyi seen bàyyi waaw na ngeen leen askale askanale ñoom seen bàyyi bu ngeen xamul seen bàyyi seen mawaali yi waaw kon loolu nekkul loo xamante ne nii daa nekk loo xamante ne nii euh, ay caaxaan la ud'uhum li abaa'ihim huwa aqsatu inda allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ddin wa mawalikum waaw di leen leen woowe di leen askane seen yi nag lool lañ amoon muhammad ibn ibrahim waaw askane la leen seen baay lool bokk na ci li junóo tax sax ibrahim ibn ulayya doon bañ loolu so que gisoon nañ keroog bi nga xam ne ci la ñuy wax ne ki yoo xam ne moom dañ koo miine lii quoi te boo waxee leneen daanaka gars yi ko xam ñu ne yoo daa bokk ci ñoo xam ne yooyu graw parce que yaayam la te moom baayam Ibrahim la tudd Ismaïl ibn Ibrahim ibn nekkoon sëriñ ñoom imaamu Shafi'i rahmatullah ala al-jami' waaw borom ne woo leen leen ñin ñi ci seen askane leen leen seen bàyyi loolu huwa aqsatu inda allah mooy li gën a jub te mooy li jub fa yàlla lii la yàlla bëgg waaw amul dara yow ndaw si da ngaa nox sa jëkkër ji wala sa jëkkër ju bees ñi nangam nga jël sa lépp sa soppi ko euh, déet déedéet loolu wanewul fenn yoon ne da ko bëgg ah wanewul fenn ne ki deful loolu moom ah daa guddee see bëgg jëkkëram ndax bu bëggoon lan moo tax mel ni ku joxe benn tànk yow damaa na la yow loolu génn benn tànk damaa na la yow loolu kañ nga xew lu ngeen wàll yàlla ci nasaraan si premièrement te loolu kañ la xew léegi nag maa bëgg a wax ne yow euh, euh, mooy mooy amour ma fa am fi nga xamante ne defuñ lool doo bàyyi wax lu amul. waaw te wax naa ña ngeen ko wàll yaane woon sax ñoom ñu ngi def rétropédalage tubaab yi ñoom léegi ndaw si bokk na sax ñi wane di affirmer seen fémi seen féminisme ak mooy dañuy garder rien o monde dañuy dindi loolu léegi waaw. am jëkkër ñii di changer mukk ñoom moom a kàmmasu moom feneen lañ jàgg waaw bu leen nee sax ñu tànn seen bos waaye mooy ñëw rek yu barke da ngaa marié nga changé loolu newatuñ ci yooyu waaw sariya nag da cee waxoon lu yàgg waaw statué na ci boo xamante ne ñoom ñii loolu seen yooyu ba muy statué daa yonent bi alayhi salaam ci alquran ud'uuhum li abaa'ihim waaw huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu abaa'ahum fa ikhwaanukum fi din waaw kon loolu lu am solo la ba pare ak xadiis yi nga xam ne moom la ñu gis man iddaa ila gayri abihi aw intama ila gayri mawali fa alayhi laanatullah waaw yi nga xamante ne moo ne sunanu imal imaamu abu daawuda asijiziyu asijistani rahmatullah alayhi kon loolu dafa leer moo tax euh, nañ ci bàyyi xel te koo fowe waaw laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar ci sahihayn amul kenn benn nit buy askane la boppam ci ku dul baayam lu dul bu loo xam ne moo xam lu dul na weddi na yàlla façon weddi yàlla dugg na ko duñ la nag mooy yéefir bi nga xamante ne moom daa moom moom du julli du def dara gëmul sax yàlla mais am na kufrun duuna kufru la waaw ak façon jikkoy kéefër la def waaw wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna képp koy wootewu loo xam ne moo moo ko bokkoo ci ñun waaw waaw Allahu akbar waaw <laughs> xam ne xamul dañ koo jàpp gars yi dañ ba euh, ko jël ñu ko adopté te moom xamu dara ñu koy askane la ñoom diw mu jàpp kooku bokkul moo tax mu ne wa huwa ya'lam waaw après moom mu juddu gis noonu ñëpp di ko woowe waaw ah seen doom ji nangam moom ba mu jàpp ne ñoo ñooy ay waajur maadaama foofu la toll kooku <laughs> waaw kooku kenn manu la ne waa jii nii walla mu ngi ci biir li nga xam ne moom la ñu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy gi déedéet waaw waaw non non mais bu demee ba xam ko bu boobaa lii ràññeeku mooy mu sotti mu mu mu mu reprendre sant ña nga xam ne ñoo ko juróon dëgg-dëgg waaw góor a jigéen a ci yam ña la adopté kii nga jàpp ne ñooy say waajur nga dem ba ci biir nekkee ñu ne la ah nga découvrir wala ñoom ñu ne bon comme il est majeur waaw <laughs> ah, yu ñuul wala yu weex nag <laughs> bon ça serait bien de lui dire la vérité bon il est majeur voilà Euh, après ñu woo ko ne ko dañoo a waxtaan ak yow voilà quand tu ma fille voilà bon euh, on t'avait bon dañuy jël dañuy préparer parce mën na nekk choc voilà nekkul façon ñu brutal yooyu nga xam ne ñun yooyu la ñu xam ñëw rek kii na nga dañ koy préparer te loolu psychologiquement léeg-léeg dañ ciy waxtaan ak ay médecins ay psychologue nan lay demee est-ce que li gën moo ñu wax ko wala ñu xaar ban moment opportun yooyu yëpp l'islam da bàyyi xel ko yëpp brutalité yooyu nga moom lañ miin ba pare jàpp ne lii mooy wane mooy ab yar mooy nangam loolu du daraay l'islam voilà léegi <laughs> euh, euh, euh, ñu wax ko ko bon ne ko nag dañu la adopté woon sa parent yi ñu ngi dëkk fenn nangam ak nangam voilà. Euh, voilà bu boobaa moom ci saa am na xam-xam bu mam mooy euh, léegi mooy loolu ne woon ci kayitam yi moom da ciy taxaw wa huwa ya'lamu léegi day dugg mooy waa ji léegi xam nga waaw bu boobaa day reprendre at li nga xamante ne mooy lu le ah sant ba baayam ya yoroom lay reprendre nekkul ne day réy nii dina leen wekk teg leen place waajur parce que ñoo ko yoroon tamit lépp lu rafet lu ñu war a defal waajur ak nam leen jàppe woon bu mu ci wàññi dara waaye nag du tee mu retrouver ses origines waaw loolu daa am solo moo tax euh, bataaxal boobu bu am solo la yal na borom bi tabaaraka wa taala fay ñi nga xam ne ñoo ko publier ñoo ko def ak ñi nga xam ne ñoo ko wasaare waaw wallahu taala alam kon nañ ci bàyyi xel topp rek tendance ay yoo xamante ne voilà lii moo xew ñépp di def ah, voilà c'est mon mariage mon mariage waaw vous êtes marié oui ah, et monsieur waaw je suis maintenant madame Nangam euh, euh, euh, voilà waxuma comme li waxoon sànq de Astou Diop wala Ngone Mbaye madame Diop waxul lool de waa ji léegi tur bi ci boppam mu de mu dindi santu baayam waaw. da ñëw sax ci interphone bi wala foo xam ne dañu fa bind seen tur wala nga leen di bind leer moom benn sant kese lañ fa def waaw loolu yëpp daa nekk loo xamante ne nii ku ko génn ci xadis bi man nga wax ma waaw képp ku ne loolu bokkul ak lii xadis bi wax man maa ngi xaar nga wax ma lan mooy loolu kon kon bi lan lay wax waaw loolu nañ ci bàyyi xel waaw wax nañ la li nga xam ne loolu moom man na nekk nga garder sa santu bàyyi waaye ñu la wax madame Nangam waaw Ngone Mbaye xam ne ah kii de Ibra Mbaye ay baayam waaye madame Diop jëkkëram Nangam waaw loolu loolu à limite loolu mën na ne mais lëli moom dindi ko complètement c'est foofu nag la problème bi nekk wallahu taala alam ci kaw noonu kon ci la ñu jeexal xadis bi muy xadis bu am solo léegi bii di ñëw nag ñu gis dernier xadis bi nga xam ne moom ay page page la moom